waan abi shurayhin xuwaylid ibn amrin al-xuzaa'i radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma inni uharriju haqqa ad-da'iifayni al-yatiimi wal-mar'a hadiisun hasan rawaahu an-Nasaa'iyu rahimahullahu ta'aala bi isnaadin jayyid wa ma'naa uharrij ulhiqu al-haraj wa huwa al-ithm biman dayya'a haqqahumaa wa uḥadhdhiru min dhaalika taḥdhiiran balighan wa azjuru anhu zajran akiidan qaala al-imaamu al-haafizu an-Nawawiyu rahimahullahu taala mu ñuy indil ci buntu bi muy euh, fanweereelu buntu ak ñett muy 33 wala garab numéro 33 ci euh, toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin ci suñu jotaay bii ñu génn nag gisoon nañ ay xadiis hadis sayyidina Anas bi doon hadis numéro deux cent soixante-sept yonent bi alayhi salaatu salaam ne man aala jaariyatayn hatta tabluga ak hadis sayyidatu Aisha bi ci teg woon muy deux cent soixante-huit eh, bi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ci lay doon nettali moom mu ne daxalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnataani lahaa tas'al ak bi ci teg woon deux cent soixante-neuf mu jëlewaat ko ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne jaa'atnii miskiinatun tahmilu ibnatayni lahaa fa at'amtuhumaa fa at'amtuhaa thalaatha tamaraat gisoon nañ yooyu walillaahi alhamdu wal minna tey ñu war gis xadiis bu bees muy xadiis waxoon na ñetti xadiis a des ngir ñu jeexal bunt bi amaana mu jeex tey amaana mu bañ jeex tey allahu taala aalam kon xadiis numéro deux cent soixante-dix mu ne wa an abi shurayh mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam moo doon Abu Shurayh nan la tuddoon Xuwaylid ibn Amr Xuwaylid di doomi Amr al-Xuzaa'i ko joowoon ci waa Xuzaa radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam eh borom inni man kat uharriju imaamu an-Nawawi mu ne wa maana uharriju ulhiqu al-haraja wa huwa al mooy dina def hmm, yóbbu jël mbir mi teg ko ci waa ji mooy ab bakkaar bi dinaa ko sëf moo ko sëf boppam mais dinaa ko def loo xamante ne charge ko ko man yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ulhiqu dinaa wa huwa al-ithm mooy bakkaar yem ko ko comme moom ni mu ko yenee dinaa ko montre du doigt wane ko mu leer nañ que ne kii moo jëfoon jëf ju ñaaw ji kan xaqa da'ifay waaw mooy gis nga xam ne respecté wul ak ñaar ñu néew doole ñii lu ñaawam loolu mu def dinaa ko montre du doigt waaw waaw di ko ci mettre en garde pour nit ñi moytu ko moo tax mu ne wa uhadhiru min zalika tahdhira tamay moytandiku mooy Imaam An-Nawawi la suuf mu ne noonu lay tekki waaw wa huwa al bi man dayya haqqahuma ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy doyadal xaqu ñaar ñu néew doole ñii wa uhadhiru tamaa ngi mettre en garde moytandikuloo min zalika ci jëf ju ñaawi noonu tahziran baligha ak moytandiku gu jéggi day wa azjuru anhu tamaa jajje ngir ñu sor jëf ju yées zajran akida gàjj yoo xamante ne nii ju pressant la yoo xamante ne nii bu ñu feddali la waaw mu ne waa ñaar ñooñu mooy ñan mu ne alyatiimi ñaar ñu néew doole ñooñu mu ne alyatiimi mooy jirim bi waaw a néew doole waaw ngay piétiner ay ay droit wam di piétiner ay droit waaw di ko tooñ wal mar'ati ak jigéen gi waaw ak jigéen gi voilà léegi loolu mooy lii mu ne rawaahu mu ne xadiisun lii xadiis la xasanun bu baax xadiis la boo xam ne bu baax a baax a gi rawaahu soloo na ko annasaiyu al imam annasai rahimahu llahu taala bi isnaadin jayyid ci sanad boo xam ne bu baax la xadiis euh, bi boo gisee ñenn ñi dañ naan ñun de xadiis bi ñi def taxriiju euh, riyaadu saalihiin dañ naan la ñun de xadiis bi seet nañ ko ci sunanu nasaa'i mais newu ci c'est normal c'est dëgg la ah newu ci parce que xadiis bi ci euh, as sunanul kubra la nekk xam nga al imaamu nasaa'i as-sunan as-sughra mooy bi nga xam ne moom lañ jor di ko boole ci ashaabu sunan téere boobu dafa am bu ko gën a rëy boobale la tënk def ko ci sunan bi nga xam ne moom lañ yor waaye imaamu an-Nasaa'i moo ko soloo moom waaye ci al-kubra ci sunanul kubra comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al-Haafiz an-Mizzi rahimahullahu taala ci tuhfatul ashraaf ni mu ko leerale te boo demee ci sunanul nasaa'i al-kubra di ko fekk fo al imaamu moom kese moo ko solo voilà parce que hadis ah, Ahmad solo nañ mel ni mais sauf que dël bu jógewul euh, Abu bi Seydina Abu Hurayra même chose la mais bokkuñu kon nag mu ngi kon al imaamu an-Nasaa'i rahimahullahu ta'ala nii la ko solo mu ne xabaare nañu Ahmad ibn Bakkar mu nekk ñu nettali xabaare ñu mooy Ahmad ibnu ibnu Bakkar Ahmad ibnu Bakkar rahimahullahu ta'ala moom mi mooy Ahmad ibnu Bakkar al-Harraniyu ah, Ahmad ibnu Bakkar ibnu Abi Maymun Zayd al-Qurashiyu al-Umawiyu mawlahum Abu Abdirrahman al-Harraniyu ah. Euh, al umawi mawlaahum rahimahullahu ta'aala kon mooy euh, Harraan euh, lii la ca bilaadu Shaam mu ne qaala haddathanaa Muhammadun mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad mu ne wa huwa ibnu Salama mooy ibnu Salama mooy Muhammad ibnu Salama mu ne wa huwa te Muhammad boobu mooy ibnu Salama moom bari na loo xamante ne moom la Ahmad ibnu Bakkaar mii di jële moom muy. Muhammad ibn Salama ibn Abdillah al-Bahili mawlaahum Abu Abdillah moom it al-Harrani al-Bahili mawlaahum da ngay gis ne kon ñoom ñooñu euh, ci Harran foofule fa la ñu cosaanoo léegi nag mu ne an ibn Ajlan mu ne haddathani Sa'id ibn Abi Sa'id kon ibn Ajlan léegi man huwa ibnu ajlan hada ibnu ajlan eh, kii la mooy eh, muhammad ibnu ajlan al-qurashiyu abu abdillah al-madaniyu mawla fatima bint al-walid ibn utba ibn rabi'a ibn abdi shams ibn abdi manaf moo siiwati eh, ibnu ajlan dakkantalan noon abu abdillah rahmatullahi alayhi moo ko jëlee mu ne haddathani Sa'id ibn Abi Sa'id mooy al-Maqburi Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi rahimahullahu ta'ala al-Madani an Abi Hurayra moom moo ko Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi hafizu as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ah, mu ne an in-nabi sallallahu alayhi wa sallam muy jëlee ci ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallama annahu qaala allahumma inni uharriju haqqa ad-da'ifayn al-yatimi wal-mar'a mu ngi nii lii mooy nettali bi nga xam ne moom la al imaam nii la ko imaam an-Nasaa'i soloowe ah, waaye eh, du du du ci sunan bi nga xam ne mooy bu siiw bi bi nga xam ne boo yoree kutubu sitta moom nga ciy du boobu fii as-sunanul kubra la nekk voilà moo tax eh, li ma la wax léegi am ñoo xam ne ñu def bi dañ ne xadiis bii moom ah gisuñu ko ci gisuñu ko ci Nasa'i euh, euh, euh, c'est normal parce que mu ngi ci al-Kubra ndax fañ fam fam fañ ko doon xoole foofu la nekkewul te imaamul Nawawi leeralul fan la nekk te comme que bu ñu waxee an-Nasa'i en général ci liñ ci jublu mooy bi nga xamante ne nii mooy Nasa'i mooy sunan bi nga xam ne mooy bi gën a siiw moo tax ñiy def tax ñu bari foofu la ñuy jëm waaye léeg-léeg ñu ne nasa Nasaa'i sekk nekkul ci sunan bi nga xam ne moom lañu xam waaye mu ngi ci sunan bi nga xamante ne mooy al al al al al al al kubra voilà sunanul kubra kon noonu la léegi nag waxoon nañ la sànq ne c'est kii al imaamu ibnu Maaja rahmatullah alayhi naga noon imaamu Ahmad ibnu Muhammad dañoo solo xadiis mel nii. mais nag jaaru ci Seydina euh, euh, lu wax sax an Abi Hurayra non non <laughs> euh, Sa'id Abi Sa'id an an kii an Khuwaylid Abi Shurayh <laughs> an Abi Shurayh nga naan ma lan Ibn Ajlan dane axbarana ahmad ibn bakkar qaala soo ko dafa niroog xadiisu sayyidina abu hurayra bi càllale bi loolu moo tax dane haddathana ahmad ibn bakkar wax nañ mooy kan imam an-nasa'i qala haddathana muhammad wa huwa ibn salama an ibni ajlan an al-maqburi an abihi mu jëlu ko ci baayam voilà dañu sore mooy wax nañ la ko sànq al-maqburi euh, kon baayam xam nga kon ñu ngi sa'id ibn abi sa'id kon <laughs> an abi shurayh al-khuzai moo ko jële ci abu shurayh Xuzaa'i waaw Abu Jurayh wax naa la ni mu tudd mooy Xuwaylid ibn Amr noonu la tuddoon eh, ay mbirum moom siiw na Abu Abu Jurayh <laughs> eh, ndeysaan mook al Ashdaq ndeysaan al Ashdaq eh, gars yi dañoo riir quoi hein nga xamante ne nii mooy gaa yooyu rek ñi nga xam ne ñoo jiite gouverneur yu ñàkk teggin yooyu rek nekkoon foofale ci temps Umayyad yi temps Banu Umayya eh na woon dañuy dem Makka di jëti Seydina Abdallah ibn Zubayr eh? léegi ba mu gisee ñuy waajal eh, li nga xam ne mooy eh, armée yi ah mu ñëw ci Amr ibn Sa'id waaw ah, fekk mu ngi yónni al-bu'utha yi di di waajal armée yi ngir ñu dem Makka ngir daal di fay def ab xare ah Seydina Abu Shurayh mi euh, al-Khuzaa'i al-Ka'bi al-Adawi daal di muy Xuwaylid ibn Amr euh, daal di ñëw ne ko izan li ayyuhal amir tuddoon nañ ko fan yële bi ñuy wax affaire teggin nit ki ni ngay waxe ak autorité teggin yi nga xam ne loolu ngay wax te noonu la yonente bi alayhi salaatu salaam yore saxaaba euh, Abu Shurayh mi moo ñëwoon wax ak moom kat ah gis ne kat kii lii mu nar a def lu garaaw la mu ne ko izan li ayyuha al amiru uhaddithuk waaw qawlan qaama bihi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-ghada min yawm al-fath sami'athu udhunaaya wa wa'aahu qalbii wa absarathu 'aynaaya hiina takallama bihi waaw ne ko izan li permettez-moi ayyuha al-amir oh l'émir waaw waaw oh l'émir waxu ko hee kat coor bi nga nar a def lu bon lii ah déedéet ana ko bone la Abu Sa'id mii da Sa'id al-Ashdaq nga Amr ibn Sa'id mii nga xamante ne ni <laughs> Amr ibn Sa'id ibn al-As ibn Sa'id hmm? xam ne Abu Umayya moom nga xam ne ay ay ay ay ay la doon def pare bokk ci ñi nga xamante ne nii <laughs> eh, amuñu teggin waaw dañ koo far sax rey waaw <laughs> dañ koo far sax daal di éliminer finalement kii woog e ep woon bi def seen biir di lay faat kii <laughs> ci boppam imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne kii ci Taqrib at-Tahdhib mu ne moom mii bi Amr ibn Sa'id al-Ashdaq mii taabi'i la woon mu ne nag juum na def def le nag képp ku jàpp ne kii am na sa ak saxaaba la am na euh, dara yaay saxaaba mukk waaw baayam gis na yonent bi alayhi salaam mais mu ne wa kaana musrifan ala nafsi waaw waaw mu ne nit la koo xam ne ku ëppaloon la ci boppam ku ëppaloon la ci boppam waaw mooy def na ay délits yu rëy yu rëy rëy rëy moom al ashdaq mi léegi mu ne ko permettez-moi ayyuha al amir may ma rek yow njiit gi ma yegge la ah ndax lii ma gis ngay waajala arme ngir dem Makka de ma yeggal nag ah wax joo xam ne de yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko taxawoon keroog bi ñu ubbee Makka ci suba ga sama ñaari nopp ko dégg sama xol takk ko samay gët gis nañ xool yonent bi alayhi salaatu salaam jamono ji muy wax looloo wax ko ba pare mu naan ko ginoo maa xam ko waa wax ko lu yonent bi alayhi salaatu salaam wax ku ñàkk yar bi naan ko eh euh, yow <laughs> ñu ne ko mais lan la la tontu mu ne ah, <laughs> na maa la gën a xam yow Abu Shurayh waaw wallahi ak kàcckat bu mag la moom Amr ibn Sa'id al-Ashdaq alayhi min Allah ma kon eh, lii nii hadith eh, bi en fait liñ doon wax dafa niroo hadithu Seyna Abu Hurayra moo tax sànk sax eh, def nañ njuumte bi ñu ñëwee ba <laughs> ah, al-Maqburi euh, au lieu ñu ne euh, an an an Abi Shurayh mooy an abi mu jële ko muy Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi hein moom mu jële ko ci ki nga xamante ne nii mooy baayam euh, muy Abi Sa'id léegi au ma wax lool an Abi Shurayh ma ne an Abi Hurayra <laughs> voilà parce loolu hadis boobu imaamu Ahmad da koo solo ak al imaam Ibnu Maaja al imaamu Ahmad rahmatullah alayhi mu ne haddathana Yahya te mooy Ibnu Sa'id ibnu Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id al-Ahwal qala an Ibni Ajlan gis nga Ibni Ajlan ni waan na mooy Muhammad ibnu Ajlan al-Qurashi min Jisaan Abu Abdillah qala haddathani Sa'id mu ne gënante mooy Sa'id mooy Sa'id ibnu Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi an Abi Sa'id alhamdulillah an Abi Hurayrata an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala allahumma inni uharriju waaw waaye xaraamal naa tere naa te haqqa da'ifayni kenn di di laal te dinaa jël alxaraja teg ko comme imaamu Nawawi wax ji teg ci loosu ki nga xam ne mooy piétiner di ñàkk a toppatoo aqu ñaar ñi nga xam ne dañoo al yatiimi wal mar'a noonu ko al imaamu Ahmad daal di zorowe daan al imaam eh, Ibn Maaja c'est la même chose kenn kese comme que Yahya al-Qattan rahimahullah du seen sëriñ parce que moom seen sëriñu sëriñ la woon mooy waa kutubu sitta waa kutubu sitta waaw noonu la imaamul Buxaari imaamu Muslim imaamu Abu Daawud at-Tirmidhi an-Nasaa'i Ibn Maaja Euh, al-Qattan du seen sëriñ seen sëriñ sëriñ la ñoom sëriñ ñoom imaamu Ahmad la ñoom Abu Bakr ibn Abi Shayba ak consort boobu ñoom Ali ibn al-Madini seen sëriñ la mais pas moom bu sëriñu waa kutubu sitta moo da al-Imam Ibn Majah al-Qazwini rahimahullahu ta'ala ci kitaabul adab baabun haqqul yatiim haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba muy Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala qala haddathana Yahya ibn Sa'id al-Qattan mu ngi nii ci moom la ko imam Ahmad jële parce que Abu Bakr ibn Abi Shayba mbokk Seydina Ahmad la ñoo bokkoon ay sëriñ yu bari hmm? haddathana mu ne Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id al-Qattan mi ngi sànq al-Ahwal ya ibn Ajlan muy Muhammad ibn Ajlan an Sa'id ibn Abi Sa'id mu jële ci Sa'id di doomi Abi Sa'id an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma inni uharriju haqqa ad-da'ifayni al-yatimi wal-mar'a kon xadis baa ngi léegi xadis bii nii li nga xamante ni moom la mooy day wane rek ci fi ñu jógee ah mooy gravité wu di ñàkk respecté ormay koo xamante ni nii boroom di la bàyyee léppam xam nga ki nga xam ne daa jàpp ne am na doole wala am na lu mu xam moom day day day sukkandikoo ci dooleem joojee ak xam-xamam boobee soi-disant xam-xamam boobee alors que waaye kii nii mooy ñii al yatim bi nga xam ne amul kàttan amul pexe amul benn xawla bu muy woote wooteel boppam amul benn xuwa amul benn pexe wala benn kàttan bu muy wooteel boppam xam nag faiblesse am tax mu delloo lépp ci boroomam te tamit nit ñépp bu ñu xamoon ne loolu mu dëgg dëgg mooy xaalu ñëpp ki yàlla jox pouvoir ki mu jox alal lépp yéen yem yéen ñépp benn xawla ak ah, quwwa ngeen amul waaw benn xawla ak quwwa ngeen amul amu ngeen ko illaa billah waaw yéen ngeen bañal loolu seen boroom ñi ko nangul seen boroom reconnaître seenu faiblesse dem ci seen borom reconnaître ne ñoom manuñu amuñu pexe amuñu kàttan amuñu dara dellu ci seen borom yow nga ñëw nag fekk koo xamante ne ci buntu yàlla la taxaw buñ ko mënoon a waxe noonu di ñaan bàyyee ko léppam yow nga ñëw ne léegi nag kooku noonu ak ya ko boroomam defal nga ne da koy koy piétiner kooku lan la façon façon fontoo ak ñàkk xormaal sa borom la waaw loolu mooy dëgg dëgg dëgg dëgg mooy loolu quoi allahu akbar mooy man daal sama yoon a ci newul waaw yow mi nga xam ne daal ci say pexe say jàpp nga ne sa am kàttan ak say am pexe ci nga wéeru moom mu wéeru ci boroomam yow nga ñëw nag fekk ko ci buntu boroomam ah ngay ñëw di di di di ko gaaral ngir yàq dara loo xamante ne boroom bee ko defal quoi wala di ko bañ a respecté mu ngi mel ni kuy kuy kuy doyadal li nga xam ne moom la boroom bi. jox euh, solo waaw kooku moom yella na moo xeetu mbugal yu bari ñu koy ñu ko yenn ko ko moo tax yonent bari saa saam ne man nag ki def noonu mooy damay jël loole u xarri waaw jël li nga xamante ne sëpp ko ko conséquence u jëfam ju ñaaw jooju muy ay bakkaar mooy amul benn benn compassion bu may am waaju mel man yonent bi alayhi salaam benn ay naan nañ ko waa amaana bi déedéet ndax kooku façon fowe la diine yàlla ji ak lu yàlla mu koy piétiner waaw waaw moo tax lu garaaw la tiim alal lu jëriñ ñi moo tax li ci yàlla wax innal ladina yaquluna amwalal yatama zulma innama yaquluna fi butunihim naara wa sayaslawna sa'ira borom bi nee gis nga jaay nga xam ne yàqulu na dañuy lekk di ndóof dinaan tëll muy daanu am waalal yataama alalu jirim yi zulman ci tooñ waaw ay jàppe daal yow waa ji orphelin la bàyyam génn na àddina bàyyal ko fi alal nga nekk ci sawaay yi di ci di ci di ci di maddaa <laughs> yow yaa xamul ci ni ngay baddaxal maddaa de <laughs> la ilaha illallah waaw takk ci ñaareel takk ci ñeenteel def say mbir daal di avancé waaw naan paa biiram bi mooy mooy almeeru ganaar yi nekkatu du dara de almeeru sawara yi la de <laughs> ñu boroom nee na kooku innama dëgg-dëgg yàquluna li ñuy lekk fii butunihim ca seen eh, eh, biir ya naaram mooy sawara tafa bu ñu deewee noonu te jéggaluma leen fa sa wa sayaslawna sa'ira waaw akbar <laughs> mooy te xel séef nañoo hein dem dugg biir sawara waaw kon loolu moo tax yonent bay saa saa ne man uharriju damay xatal ci kaw nit ñi nga xamante ne ñooy doyadal di ñàkkal solo àqu ñaar ñi waaw di taral ci seen kaw waaw ba pare loolu ma leen koy wax borom bi yëg na ne jottali na képp nag koo xam ne ñëw na manaan leen ay ngiw teg ci lu neex na la leer ne <laughs> yow bu ëllëgee di nga am problème boo xamante ne doo xam foo koy lay ci waaw comme ni mu waxoon keroog rek moom yonent bay sa sam ne man du ma xam laa du ma nekk di xam ne di xam kenn koo xam ne dafa ñëw sàcc aw nag woo xam ne mu nga naan aw géléen bu naan buy def bruit ca baat ma ñu yem ko yow mal qiyam walla nag mu naan mm ca baat ba wala xar mu naan mbee ca baat ba wala yooyu bu ko sàccee xamew ba waaw ngir wane gravité loolu kon nag ñépp ñi nga xam ne ñoom lenn lañ yow takk ndaw si indi ko sa kër te koy takk di jaay ne walla yow fii lu nekk di ko dig mu ñëw nga koy maltraiter sa kër sori na baayam ak yooyu te bu waxee ñu jàpp ne yow li ñu leen wan ci biti lu rafet la woon moom mii moo mën de muñ ah sama doom da ngay muñ sëy noonu la ndekete yoo waa ji moo di purux bu yées laa wax waaw fii mu ne fii mu ne bu nee ci mbedd mi dajeek yooyu ñépp naan kii mooy lu mari qu'il faut alors que mukk <laughs> na wor na leen de <laughs> kooku wor na leen laa wax da <laughs> leen di wor ci mbedd mi te bu duggee ci kër gi mel ni gaynde sibi goo xamante ne nii gu mar googu te xiif eh, di am ñu mu lekk nag waaw di ñàngal wax lu neex ya ca mbedd ma la yem buy ubbi bunt bi sànni na ko foofu buy génnaat jëlaat solaat ñépp naan ay eh waay allah ji waay ndeke allah ji tus du allah ji dara <laughs> allah ji la ñoo xam ne noonu mu continuer bu ko dewee waar ci yàlla xaqu ndaw si dina ko jàpp te yonent bay saa saam <laughs> wax na ko lu leer waaw moo tax néewal doole rawatina ñi gën a néew doole loolu moo gën a tee xam nga ko am doole sax am ay kii nga koy néewal doole loolu sax c'est grave mais quoi mooy boo xam ne néew na doole ba pare nga ñëw di ko ci yokkal di ko ci rokkosal ba pare di faire semblant nag ci mbedd ne yooyu que ne yow tee sa comme ça waaw yées yaa yées boo tëjee sa kër gaa yi ci jahannama la ñuy dund dund yow nga génn sax moo leen gënal nga ne ci biir kër wala yaa ngi ndax lan di leen maltraité ah di saaga di gëddaate di kii eh façon ay kii yëpp yooyu te defoo fi dara waaw t'as rien fait waaw ak yatim bi nga xamante ne wax nañ ci sànq waaw moom amul dara waaw amul gisul baay nga yor léppam waaye di ko maltraité di ko wan ci kër gi eh yow mii dañ la fay juug day wax wax yu ñaaw on t'a stocké ici ay kàddu yoo xam ne ay marchandise lañ koy wax ndox koy wax waaw nga xam ne gone gi du ko fàtte ba faw waaw day nekk ay góom yoo xamante ne nii pansement il faut koo xamante ni ku mën a fekk xol mooy ñëw ngir loolu mën a ci moom mu amaat espoir waaw. nga koy wax wax yu blessant yooyu di ko gaañ ci ay yaramam ak ay honneuram ak lépp ak alalam waaw di ko toje waaw kooku bu yonent bi alay saar saar nee la yow moom na nga yëg ne man uharriju haqqa ad-da'ifayn al-mar'ati euh, al-yatimi wal mar'a kon nag mu ngi noonu kon nañ ci bàyyi xel de kon mooy rafetal ci ñii dafa war waaw dafa nekk loo xam ne en tout cas le minimum nga def ko par force la boo yoree yat yi rafetal ci ñoom te amoo droit di ko tooñ yow kii yàlla tere na ngay fëq ay ay ay ay xaqam na ko ndaw si noonu la kon de insha allahu taala xam naa dañuy yem ñi parce que won nañu jeexal affaire mi ñaari xadiis yi c'est gudd noonu waaye foog naa nañ bàyyi ba bii di ñëw insha allah ñu jeexal leen parce que là j'ai peur que buñ ko tàmbalee eh, mu xaw a waaye kon nañ yem ni insha allahu taala